alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim uqtuluu yuusufa aw itraxuuhu ardan yaxlu lakum wajhu abiikum wa takuunuu min ba'dihi qawman saalixiin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di nekk ci nettali bi ba léegi muy nettalif seyyidina yuusuf ak mbokkam ya aleyhim assalaatu wassalaam ci laaya bi nga xam ne mooy juróom-ñeenteel bi waxoon nañ nag ci jataay bi weesu bi ñu defee constat ñoom muy mbokkam yoo yéle nga ñoom daal seetloñ ne daal la yuusufa kene seyduwaat nañ ne daal seydinaa yuusuf mi wa axuuhu dëgg-dëgg moom daal moom mi ak ak bu fereeram bi daal moom la seen baay gën a sopp daal te ñoom ñuy mbooloo kon daal seen baay daal mu ci juum njuumte goo xam ne gu leer la fii dalaalin mubiin tekkiwul ci cànkute de déedéet loolu ñoom loolu xaashaahum ñuy wax loolu mooy daal mooy appréciation bi mu am ba gillee na sopp ñoom ñaar ñii ci ñun ñii te ñuy mbooloo te ñun ñooy ñi nga xam ne nekk nañu mag di ko jàppale di ko defal liggéey yu bari loolu naka la ñuy gise daal mu mu mel ni ci li ñu seetlu moom ñee la gën a sopp lool daal ak njuumte la kon ak njuumte la gu leer léegi nag bi ñu defee constat boobale muy seetlu boobale léegi nag mooy li nga xamante ne mooy jalousie léegi nag mooy li nga xamante ne mooy nag fiiraange gi nag dugg leen ñu ne uqtulu yuusufa léegi nag ñoom seen biir mooy fukk yeneen yi fukk yi ñu waxoon muy mbokk yi nag ñoom nag ñu daal di gise nag seen biir nag di waxtaan nag bi ñu dee seetee seetee lii daal ba ne lii daal lañ seetlu léegi nag lan moo ciy pexe uqtulu yuusufa ñenn ñi ne way nañ leen faat kon ki nga xamante ne nii mooy yuusuf mi alayhi salaatu wassalaam awitrahuhu arda wala boog bu ñu ko faatul mooy nañu ko sànni daal benn suuf soo xam ne su sori la lañ koy yóbbu daal fexe exiler ko fa yóbbu ko fa nga xam ne mooy baayam dootu ko gis bu fa newatul waa baa mu faatu yaxlu lakum wajhu abikum bu ko defee nag yéen lii des mooy xar kanamu baayam nag day sell ngir yéen mooy lan mooy nag yi léegi kese lay am bu ko defee nag moom bor moom moom yu moom seydinaa yaqub nii di suñu baay alayhi salaatu wassalaam léegi ci ñun daal lay jàpp comme liñ naan daal ko amul yaay jàpp ma nàmp maam léegi daal mu xam ne ko ñun ñoo fi ne bu ko defee léegi cofeelam ak léppam ak mbiram yépp ci ñun la koy jublal daal lool mooy yaxlu lakum wajhu abikum léegi nag boo ngeen defee lool bu ko defee watakunu ngeen mujj nekk yéen ñi min baadihi ci gannaaw yuusufa moom alayhi xaw man ay nit ñoo xamante ne nii saalihiina mooy seen mbir daal day nekk yoo xam ne yu yéwén la après mooy lan bu ngeen ko defee ba pare bon après ngeen tuub mooy boroom di tabaaraka wa taala daal di leen jéggal ci génne gi ngeen ko génne ba jële ko fi wala faat gi ngeen ko faat wala ñam ñu ne déedéet loolu watakunu min baadihi qawman saalihiin mooy daal bu ngeen ko fi jëlee moo xam ci ngeen ku sànk ko wala boog ngeen faat ko baayam léegi yéen kese lay am bu ko defee nag seen mbir gine yëwén daal waaw fa seen baay mu gin leen a am nag cofeel ci yéen jàpp ci yéen xam ne kee rëcc na ko kon nag loolu nag la lii nii moo tax euh, euh, euh, am ñu ne <laughs> ñu yokk wax ne bon ñii moom du ñu yonent quoi <laughs> xam nga loolu waxoon nañ la ko ci lu gàtt ba ne ku mel al-Hafiz na Kathir rahmatullahi alayhi ci al-Bidaya wa loolu la waaye naka noonu it ci tafsir bi noonu it la ko leeralewaat moom al imaam al-Hafiz ibn Kathir ne ñii moom du ñu yonent ndax amul lenn amul lenn lenn lenn luy wane ne ay yonent lañ mooy frère am yii ñu naan asbaat yi amul mooy ñii nii amul dara lu koy wane te nag comme que amul lu koy wane fii mu ne képp koo xam ne nee nga yonent la yow moom fa alayka bi daliil mooy yow la ñuy xaar nag ngeen di tegtal le mooy lu leer luy wane ni ñi ay yonent lañ voilà <laughs> voilà en plus ñu boole ci ñi ànd ak moom ci xalaat boobu <laughs> ne waaye en plus lii yow yonent naka lay fexe di tëral plan ngir rey nit loolu moom moom mooy li nga xam ne boo loolu day wane ne ndax ñu ngi nii ñii ne uqtulu yuusufa awitrahuha arda mooy faat leen seydinaa yuusuf alayhi salaam wala daal ngeen sànni ko suuf su sori soo xamante ne nii baayam dootu ko mën a gis nag hmm, waaye lii yonent yaakaar nga ne mos dina xalaat di tërali plan ngir te faat koo xamante ne bari la waa deful dara loolu moom xam ngeen ne loolu manu ne sauf ko ñeneen ñi dañ ne waaw mais lii nii mooy bi nga xamante ne ñoom nekkaguñu woon ay yonent mooy te ab xalaat rek bu ñëwoon nekkul ne ñoom dañoo dañoo mujj sax def loolu waxu faatuñu ko mais ni ñu def mooy dañ ko dañ koo sànk voilà mais faatuñu ko ngir mu sori seen bu bàyyi waaye loolu daal waxoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñoom ñu ne kon nag bi nga xam ne loolu lañ wax qaal kon nag qaala qaa'ilun minhum bi nga xamante ne kon ci la xam ci la xalaat bu njëkk bii jóg mooy nañu ko faat wala nañ ko sànk daal ci suuf su sori soo xamante ne dina tax daal seen baay daal ci ñun lay jublu bu ko defee ak cofee la mag yépp ci ñun lay ne bu ko defee ñun suñu mbir yëwén ginnaawam daal moom yuusuf moom male alayhi salaam qaala mu wax qaa'ilun aji wax minhum ca ñoom ne leen nag a ah, déedée man jàppuma ma ne loolu xalaat la ne laa taqtulu yuusufa de bu leen faat yuusufa mii di suñu frère rahma alayhi salaatu bu leen ko faat man li ma gis mooy faat ko loolu loolu du pexe de wa alquuhu fii ghayaabatil fii ghayaabatil man daal li ma gis mooy nañ ko sànni ca lëndëmu teen ya teen yi nga xamante ni ci teen bi nga xam ne teen yi nga xam ne ci àll bi lay ne comme que ñun ay sàmmkat lañ buñ demee daal teen bañu teen bu sa boo xam ne ci àll bi boo xam ne bu lëndëm këriis ñu sànni ko foofale bu ko defee nag yàlla yaltaqituhu bandu sayyaara leer nañu ne yoon woowu fa ñuy sànneeg yooyu yoon la yoo xamante ne nii nit ñi lañuy woyaas yi di daal di tukki di fa jaar di fa romb bu ñu fa rombee soxla dox dinañ ñëw ca teen ba kon bu ko defee yaltaqituhu mu daal di koy for bandu sayyaarati lenn ci ñi nga xam ne ñooy woyaaseur yi ñooy ñi nga xam ne ñooy tukki tey dox faa'iliin ndem nekk ngeen ñoo xam ne ñu war a ñu ñu bëgg a def li ngeen bëgg a def mooy daal fexe daal moom ba baayam daal ñun rek ñu daal di deseeg moom daal léegi nag kon nag mbir maa ngi nii man lii mooy wane ne. kii moom dañu xalaat bi mooy de toute façon bu ko kenn faat waaye nañ ko sànq foo xam ne dina am ñeneen ñoo xam ne ñoo koy for te ñooy buñ ko foree xamoon nañ ne jamono yooyu moom mooy ak njaam jaayaate moom daa bari woon mooy bu ko defee gars yi dinañ ko jël jaay ko feneen léegi nag mbir mi loolu la bu ko defee daal mooy du faatu ca teen ba waaye dina am ñu ko for bu ko defee ñoom ñuy jël ko daal def ko seen doom doomoo ko wala daal ñu jaay ko léegi nag bi nga xamante ne ci lañ wax lii nag ñu ñëw nag xalaat lii seen biir ñu ñëw nag ci seen bàyyi di seydina yaqub alayhi salaatu wassalaam qaalu ñu ñëw ci moom nag ne ko yaa abaana ee yow suñu bàyyi maa maalaka moo lan moo la terewaay balaata man naa ba dooñu wóolu daal laa yuusufa ci seydina yuusuf mii sa doom jii nii moom mbaa lu tax yow wóolu woo ñu daal ñooy daal ci lan <coughs> an mu mu ànd ñun daal bu ko defee wa inna lahu la naasihun bu ko defee ñun dinañ nekk ñoo xam ne ñoo koy conseillé di ko laaye biir bu ñu àndee daal di ko wan lépp loo xamante ne nii daal ci maslaxam la lu ci ko yéwénal la bu ñu àndee génn dem war a dem ci suñu càmm gi ñuy def ak yooyu bu ko defee nga ëndaale ko bàyyil mu ànd ak ñun waaye bu ko defee lépp lu yéwénal lay mbirum rek dinañ ko ci jox ay xalaat bu ko defee daal moom ak nekk ak ñun nekk loo xam ne lu yéwén yéwén lay doon de ñu ne baay bi ba léegi arsilhu kon nag yow seydinaa yaqub di suñu baay liñ lay ñaan daal mooy kon arsilhu yebal ko maana mu ànd ak ñun xadan bu subaa yartan bu ko defee daal mu ànd ak ñun di lekk daal di di di bànneexu di foo wayal ab di foo di di di lekk di di di di di di daal di nekk foofu daal ci ci ci ci àll bi wayal ab muy fo wa inna lahu la xaafidun te ñun nekk nañ ñoo xamante ne ni wa inna la la xaafidun te ñun de dëgg-dëgg dinañ nekk ñoo xam ne ñoo koy aar amul lenn loo xam ne lu ko nar lu koy gaañ luy gaañaate ci àll bi lu dul ne dinañu ko ci wattu ba loolu du ko jege xaala seen baay nak alayhi salaam ne neen muy seydina Yaqub inni dëgg-dëgg man de la yaxzunu nii man moom damay teg ci njàqare lool an tadhabu bi bàyyi leen ngeen ànd ak moom dem ak moom wa axaafu lool moom ci njàqare la may teg ndax bëgguma daal ngeen yóbbu ko man ma nekk fi man kese wa axaafu te damay ragal surtout an yakulahu dhib bu ngeen ko yóbbaalee li nga xam ne mooy till wi daal di koy lekk wa antum anhu ghafiluun fekk ba ko till bi ñëw di bett di lekk yéen yéen a ngi nekk ñoo xam ne da ngeen a yëgati ci mbiram ndax lan da ngeen di nekk ci seen càmm gi nekk ci géléem yeeg ci nag yeeg xar yi ak bëy yi di leen toppatoo tax ngeen fàtte ko fa nga xam ne fa ngeen ko teg ngoo defee till bi daal di géeyum lekk ko lool daal mooy li nga xam ne dama koy ragal xaalu ñoom ñu ne ko yaa in akalahu di tey bu dee ne moom till bi lekk na ko wa nahnu ñun usbatun ñu nekk mbooloo cëy bu boobaa inna kon bu boobaa ñun nii de idan bu boobaa la xaasiruna way perte lañu de kon nekk nañ ñoo xam ne vraiment ñun daal kon ñun jariñu tus kon ñun mbooloo mu toll nii yor suñu rakk mu ànd ak ñun ñuy xullee ba till ji lekk ko cëy bu boobaa kon ñun waaye ñun ñooy ñi perte te ñun ñooy ñi nga xamante ne nii jariñu dara kon nag yónni ko waaye ànd ak ñun alam madahabu léegi nag di nga xam ne ci lañ wax loolu seen bàyyi nag ba seen baay nag daal di koy bàyyeek ñoom alayhi salaatu wassalaam falamma dahabu bi nga xamante ne nii nag ci lañu ñu dem wa ajma'u ñu daal di jël décision ferme daal di nag dak ñoo xam ne dëppoo ci benn wax boo xam ne mooy lañ xalaatoon daal di ci am décision ferme mooy dogu ci an yaj'aluhu ko ne nag léegi jeex na aa suñu bàyyi de bàyyi na ko ñun moom léegi nag leen na am nag li des daal mooy ñu def lu ñu nammoon mooy dugal ko daal di jël nag daal di dogu fii def dugal ko fii xayaabatil jubb ca lëndëmu li nga xam ne mooy teen ba wa awxaynaa ilayhi suñu borom yénkiwal seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam dalal xelam ne ko la tunabbi annahum waat naa ne di nga leen xabaare bi amrihim haada ci seen pexe mi ñu la tegal ba dugal dugal bëgg ba di la dugal ci teen bi nii mahum la yash'urun te ñoom duñu ko yëg mais nañu ko bëgge woon noonu lañ ko defee dugal ko ci biir suñu boroom daal di koy yenkiwal am ñu ne wax yu la daf koo wax yu comme li mu wax fii daf koo wax yu ne ko waaw kay ne ko nag bul bul tiit bul dalal xelam moom gone si di Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam ne ko di nga leen xabaare ci seen mbir mii ñu def ñu la def nii ba sànk la fii hada wa hum la yash'urun te ñoom yëguñu la bu boobaa mooy du ñu li nga xamante ne nii mooy yëguñu de léegi nag kon bii di ñëw ñu àggale wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama wa ala nabiyyina muhammadin wa wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati